asalaamaaleykum mbokk yi te nag ñu daal leen gën a waxtaan suñu waxtaan lañ ci gën a ilahatullah ñu defoon si daahira ak benn ñaani ñëpp moom safinatul fuqaraa ilallah organisé woon muy waxtaan bu am solo si personnalité ak comportement bu jullit donc ñu ñaan yàlla may ñu xel dégg mais aussi xol jafe incha allah donc bismillah ñu xoolal picc picc bokk mi picc nga xamante ni soo ko ngëbee sa loxo mu dee te mu ngi nii toog fii daal di di force dugubu yaay nga ne tëll ci néeg bi ci buntu kër gi teg sa tànk rek picc mi ni fër daw dem te du tee bu subaa mu ñëwaat waaw ah, bu dee picc mi mën na lool nit war sa mënti lool mën lool loolu war sa joomal doomu aadama nit day xam valeur yooyu affaire nax yooyu moom lañuy ñuy naxee yenn gars yi ak loolu sax pour borom bopp yi nga xamante ni amul kóob rek a ci nekk ak ay ay kii ak ay waasin tóor yooyu ñooñu lañ ciy nax mais koo xamante ni xam nga sa bopp xam ni yow yàlla moo la créé kun fa yakunu yàlla lan la créé mais yooyu du la déranger seen maam laaj dañ daan wax nañu foo leen toll bu leen ñëwee kenn ku lu ku lu ku leen ragal yàlla jeex na moom foofu la woo bu leen ñëwee kenn amul kuy naaw ak kuy daw ci jaww jeeg ku ami jinne ko ami rawaan ak kuy génn fi yëg kuy tëb fi ku yor ay béy na ak te góor gi nee na bu leen kenn kenn ci àdduna lu dul ku leen gën ragal yàlla mu ne bari na koo xamante ni mu ne ñoo ngi koy sukkal di ko raamal mu ne soo xamoon li mu toogaale doo ko jox loxo li mu toogaale li muy wér wala li muy laal wala sunguf yam yor soo ko xamoon niñ ko defaree ba mu yor ko toog billaahi doo ko jox loxo ndax doye bi nag ku am personnalité mooy def loolu personnalité du yi ñuy def ni di xuloo ay di xeex di wax naan kenn du ma saaga man kenn du ma dóor man kenn loolu du personnalité personnalité mooy nga xam ne yow jaam nga yàlla yàlla la feeg yaa ngi dund loolu rek xamal ni kenn ci kaw suuf parce que yow kenn kenn la mën a gondi kenn du la mën a gondi kenn du la mën a euh, charmer kenn du la mën a nax waaw kun mën ci doon su jaamu yàlla jotee rek nga natt ko soo natee mu sori loolu nga daan ne ah waa waa jàngi su leneen amee nag nga ne ko ah baax na maa ngi ñëw xaaral ñëw dem julli sa julli dem wérdi sa wérdi ko ci ko foofu ba bañ dajeeg yàlla dinañ xam mbir mi du fay wax naa leen ne leen course la te course kenn du fay départ lu ñuy fay arrivé yàlla na suñu arrivé rafet bi jaay sayyidina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee toujours mooy continuation waxtaan wi ñu doon def ngent noonu la ni mu waree respecté boppam fonk boppam bëgg boppam di toppatoo boppam di lijjanti boppam parce que loolu moom mooy tax mu am valeur loolu moo tax muy nekk jaamu fi yàlla bu yàlla nangu ak njaamam ku bëggul sa bopp bëggoo say bët bëggoo say tànk bëggoo sa yaram mais loo gis dugg ci koo gis dugg ca loo dégg dugg ca loo dégg dugg réer moo dégg rek dem ca su ko defee nag yow ci loolu ngay demee nag li li ñuy wax ay plume yu bari ngay perdre di ñàkk par tuuti di ñàkk par sa adduna yëpp da xam ni sànku na su sànkoo nag nga def li gaa di wax waaw mooy bàyyeeku rek lu ñëw baax na musiba la déedéet du noonu doomu adama moo war a téye adduna moo war a defar àdduna moo war a gérer adduna moo a jël àdduna jariñoo ko te du ko yàqal dara ci digganteem ak boromam yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam xam nga fa tabarakallahu keroog ci ñaan nga ci loolu laa bëggoon wàcc ci loolu laa bëggoon wàcc ndax toujours toujours yàlla dafa bari yërmande wallahi gis nga yii yëpp ay yërmande yàlla rekk la billaahi laa la wax mbooloo yii daayida yii dem jàkk yii toog nuyoo yii jàmm yii yooyu yëpp yërmande yàlla la ku ko xamul nag da ko xeeb baa nga cof ko te billaahi moo téye àdduna billaahi te yow ma yii rek moo fay am valeur moo téye àdduna bii ñu nekk nii te yow ma moom rek moo fay am valeur moo fay am kaddu man maa leen ko wax defee kon nañ gën a sell gën a sellal gën a rafetal mais xol xolal xolal xolal xolal xolal yàlla ni mu bari yërmande damay jàng xadiis bi bu noppi wax leen wax leen wax leen wax leen yërmande yàlla ni mu yaatu wax naa ko keroog Ibou mi ak Mouhamed Dramé waaw yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam inna li rabbikum fi ayyaami dahrikum la nafahaat fa ta'arradu laha la'alla an tusibakum nafhatun ah, minha fala tashqawna ba'daha abadan yonent bi wax de sallallahu alayhi wa sallam te lu mu wax lu wér la yonent bi neena na sallallahu alayhi wa sallam seen bisi boroom seen bisi boroom yi seen bisi boroom ci ci ci seen àdduna ci seen dund yéen nit ñi mu ne am na ci ay ay ay ay ngelaw ay may ay xéewal ay taw ay niir yoo xamante ni mu ngi jóge ci yàlla directement mu ne fa taharradu laha mu ne na ngeen ubbi seen defukaay yi yaani ubbi leen seen ruux yi ak seen xol yi ak seen xel yi ak seen jikko yi ngeen taataan parce que léeg-léeg yërmande lay taw léeg-léeg njub lay taw léeg-léeg ma ngoog njàmbaar lay lay lay lay lay taw ma ngoog léeg-léeg jóg la guddi moom lay taw léeg-léeg ñemee julli ci moom lay taw léeg tudd yàlla moom lay taw léeg-léeg bëgg yonent bi moom lay taw léeg-léeg bëgg moom lay taw léeg-léeg jël sa alal di ko joxe ci yàlla moom lay taw mu ne kon seen seen bagaan yi seen bagaan virtuel yi ni ngeen koy ubbi da leen ko ubbi yéen nit ñi fa ta'arradu laha ubbi leen ko ndax ngeen mën a taataan loolu dégg ma waay ubbi leen ko mu ne su boobaa mën naa am benn ci taw yàlla yooyu sotteeku seen bagaan ya te yonent bi nee mu ne fala tasqawna ba'daha abadan mu ne billaahi yooyu yàlla di sotti muy ay saw képp koo xamante ni taataan nga ca ba am ca mu ne dootoo texee di ba keroog yomal xiyaama mooy ñaan gi may ñaan yàlla bu kenn dem sawra yàlla ñëpp texe mooy loolu mu ne loolu du xësee ba sotteeku ci yow yàlla da lay bind ci listu ñi texe te dootu la effacé effacé la ci listu ñi texee di te dootu la ko bind <laughs> seen bi si boroom yi ah seen borom am na ci seen bisu dund yi seen bisu àdduna bi ay moment yoo xamante ni da ciy wàcc ay yëfam na ngeen ko gaarlu na ngeen ko taxaw di ko xaar dafay am mooy jotaay yi mooy jotaay yi ja ëpp naa xeet mooy léeg-léeg yëg-yëg yi am da ngay a ba caag yeewu guddi dem tuur ndox rek wàññeeku ñëw mel ni dan nan la dan nan la mais ñaanal ñaanal yàlla gis nga loolu du amee bu ko tayalee demal jàpp julli ñaar rakkat ñaan yàlla ba ba keroog ngay jàpp ni sa ñaan dem na nga arrêté nga dem tëdd billaahi day nangu lii nga toog sa néeg ñi di déglu sa rajo wala ngay seetaan sa télé ba caag rek mel ni dan la wax ne la ñaanal yàlla ngay jugal gaaw ñaan bul taxaw léeg ngay dox ci mbedd mi di dox sa soxla di dem yoon yoon ni yenn yoon yu guddi yi ba caag rek mu mel ni dan na la eh yow ubbil na la di gaawal ñaan say soxla bul gaa bul yéex ñaanal sa ñaan lu ndaw ñaanal li nga yonent bi nee na su ba nangu yàlla dootul delloo ñaan googu war a juru day ñaan heure boo sentir ni da war a ñaan rek ñaanal parce que kenn xamul fan la ak kañ la ak nan la moo tax <laughs> yal nañu yàlla defal tawfiq tawfiq moom lañuy ñuy wax tawfiq mooy li ci ëpp heure boo tàllalee sa loxo rek day yàlla ubbi baanam yi di waaj a sotti sot nañu sotti ñun ñëpp jaay sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi sallam waaw yal nañu yàlla fat yi waay moo tax gis nga lii nii li muy jariñ billaahi ba lañ koo xam ëllëg ci kanamu yàlla xoolal yàlla bi mu bari yërmande nen ne yàlla ni mu bëggee nit ñi dem aljanna xoolal mu ma doo ngi nii mu ma doo ngi nii di moo ay tur daraame Moodu daraame ngi nii moo ay tur am na ci ñi ci ëpp ci yéen moo leen ko wax du dëgg moo leen ko wax am na ci yoo xamante ni insisté na sax ah waaye bul ñàkk ñëw de nangam nangam de pour nga ñëw mu lali basangam defar ay kiyam daal di toog di leen xaar mais attention dafa war a saraxu pour nit ñëw pourquoi parce que suñu képp koo xam ñun ñii jóge kër Mamalaaji ñii jóge ca Bakhia ñii jóge Ngent ñii jóge Madina Fall ñëw si ci ci guddi aljuma ji képp koo xamante ni képp koo xamante ni jóg nga ma ñun ñuy jóge kër ma malaaji tànk boo dëgg ba juróom-ñaari suuf fépp suuf bi nekk ñu bindal la ko tuyaaba jéggal la ci bàkkaar yëkkati la ci daraja boo xamante ni sa jaamu yàlla mënul la ci yóbbu mais nit ñi dañoo war a xam li ñuy def man ñi soo gisee ñu rey seen bopp ci seen jaamu yàlla yi ci seen zikkat yi seen wasifa yi mais dafa am lu tax xam nañ li ñuy def lan la Mamadou fi ne nii loolu la ñun ñëpp kuy ñëw tànk boo dëgg ba juróom-ñaari suuf pepp suuf bu nekk ñu bindal ko tuyaaba bal la ci bàkkaar yëkkati la ci daraja boo xamante ne sa jaam yàlla mën la ca yóbbu ngay dox di ñëw loo romb ngelaw loo romb muy sàbbal yàlla ñu bindal ko tuyaaba garab goo romb xob yi ca nekk xob bu nekk tudd yàlla sàbbal yàlla ñu bindal ko tuyaaba ba keroog ngay yegg si moo tax toujours may dox leen doo leen ñëw bu leen caaxaan bu leen foofu soo leen di mindi bu leen caaxaan bu leen foog du caaxaan mbir du caaxaan dañoo xamul li xew moo tax waaw moo ngokk mooy li ma waxoon rek dañoo dañoo maîtriser wul bi ba mënuñoo dégg garab yi ni ñu tuddee yàlla ndeysaan ah di dégg suuf si ni mi sàbbaale yàlla nga tibb ceeb bi di dégg fépp ceeb yi benn bu ci nekk bi di di kañ yàlla di delloo yàlla njukkal wallahi nga romb animaux yi ku ci nekk di di màggal yàlla loolu du ñu yàlla may ñu koy dégg ci dinañ dinañ am neneen luñ doxee moom la wolof fi di wax ne ndey du déggoon ni ba ñu doomam di settee dootul jur wolof dañuy wax loolu du noonu la nit ba ñu doomam di settee explosion boobu mel ni bombe mu ne kon dootul am doom yàlla su nekkul woon day yebal malaayika mu fëgg bopp ndey ji su wasine ba noppi na ko fàtteel nday dootul jur doom ndax métit ndax coono waaw nit bi jëb du matoo rek ci xolom li muy jàpp mooy ay lii de dootuma dal mukk ci àdduna coono yii dootuma ko nangu mukk waaye soo yi wasin ca saa ci rek malaaka mi ñëw woŋ la ne la fàtteel muñal muñal te nga fàtte man xam nga loolu moo tax doomu adama euh, euh, doom yi war a fonk seen ndey waaw fonk seen ndey bu baax wallahi leen jigéen bu baax maa ngi doon waxtaan ak moom jamono yi ci ginnaaw mu ne ma doom ju baax sax warta xool ndeyam ci bëtam xool nii sa ndey nii les yeux dans les yeux lii xale yi di wax non waaw wallahi bala ngeen koo xam ngeen am jabar waaye bala ngeen koo xam jigéen ñi yéen ngeen am doom ci ngeen di fonk seen ndey amul jigéen bu wasin ba pare gis ndeyam lu dul dina ko wax baal maak waaw amul benn góor bu sa jabar ëmb ba àggal lu dul même soo ko waxut sa gémmiñ sa xol di nga wax ne papa baal yaay baal ma àq parce que lii sa soxna si jaar ba nga am doom yow sa yaay foofu la jaar ak yow mën naa am sax mu gën a métti toujours ma koy wax man leen léeg-léeg soo gisee nga gis yaay yi di jéggal yenn doom yi te duñu jéggal ñeneen ñi nga gis kii lu mu def yoonam nekku ca kii lu mu def saaga yooyu jolli fam jaar ak moom a tax te mënu koo nettali xam nga am na doom yoo xam ne xaw nañoo rey seen ndey ñii def leen ñii dañoo jaar fii ñu lu nekk jaar nañ ca ba ñu judd léegi yow moomu sa ndey xawoon a dee pour indi la ci àdduna nga bëgg koo fontoo mais lu muy def lu muy def yuuxu jooy baa mu saaga baa mu indi problème kasi loolu moo tax nañu gën a na gën a am kersa ci seen ndey yi gën leen ko am am leen kersa seen ndey mais bu leen bu leen leen bu leen leen tontu bu leen leen gëdd bu leen leen wax lu metti mais bu leen bu leen seq ak ñoom lu dul lu rafet bu leen bu leen am esprit tubaab yooyu naan dafa ñu jur et puis c'est fini naan nga déedéet déedéet ba ngeen foo leen jaar foo xamante ni moom moo la ko protégé yàlla di la fa fekk ak ba nga koy judd. dafay loolu dafa bàyyi dafa jar bàyyi xel na ngeen yërëm seen ndey yërëm leen leen bu baax am leen leen ci ñoom yërmande am kersa. te xool leen loo leen bon bon nit nit lu jigéen lu doomam bon bon du gis mbonu doomam xoolal loolu fi ne nii lu mbon da ngay ah waaye ah, aka xool ba aka rafet gis nga xam na ni yow man nga mais da ngay dégg muy muy rafetal ah waaye ah, waaye bu ko nat ba aka rafet gis sa yaay fu mu toll moo ngi seet lu muy rafetal ci yow ko defee yooyu moo tax gis nga sa wéyjur heure boo dalee ci kawam mais da koy gis parce que jaar ak yow moo tax yàlla li tax muy lakk nit ñi loolu la moom laa leen wax de yàlla soxlawul pour lakk nit ñi ak bañ leen lakk rek mais fi mu jaar ak yow kun fa yakun di jaar ak yow ba juróom-ñeenti weer moom mu dimbali la nga juddu soo xëyee bëgg ko def morom moom yàlla mu digal la nga bañ mu tere la nga bàyyi mais da lay lakk parce que mu jaar ak yow moo tax fi mu jaar ak yow moo tax fi li li nekk ci moo ko def si yow c'est ça du la dama koy jéggal waaw laqad xalaqnal insaana euh, innaa xalaqnaahu min nutfatin fa izaa huwa xasiimun mubiin la yàlla wax dañ ko bind ñun yàlla ñoo ko bind ci suñu loxo ñun yàlla ba noppi mu xëy def ñu noonu ñun yàlla fa izaa huwa xasiimun mubiin mu def ñun noonu ñun yàlla koo bañ mu ne yàlla lu mu lu mu digle defuma lu mu tere bàyyi maa bañ defu maa bay def laay def lu mu lay lu lu yàlla bëgg bëgguma lu yàlla bañ maa ko bëgg yàlla neen loolu la loolu rek la loolu tax duma rek yal nañu ci yàlla musal ñun ñëpp yàlla xaj suñuy xol dañu nangul yàlla bi jaay sayyidina Muhammad yi sallallahu alayhi kon yàlla subhanahu wa ta'ala la defee addunaam noonu la defee mbiram Mamadou ngi nii tey jii tey tey jii suñ ko wonoon yiw yi ko yàlla bindal su xëyee dootul julli du jóg fajar day bàyyi julli bàyyi woor bàyyi yëpp tellement yiw yi moo bari parce képp ku ñëw képp ku ñëw ñun ñii suñuy xam nga loolu amul benn machine bu ko mën a ma calculer benn tànk boo dëgg ba juróom suuf fépp suuf bu nekk ñu bindal ko tiyaaba ban machine moo ko mën a calculer benn ñëbu suuf rek mën na ko calculer ñëpp rek ba juróom-ñaari suuf nga dox dox lu ma deux cents pas wala quatre cents sept cents pas ça dépend ci guddaay ba nga jël nga ñëw toog ngelaw li nga fi noyyi yooyu yëpp ah par exemple ñu bindal la dix milliards tiyaaba ah suñ la bindalee dix milliards tiyaaba ci ñëw gi nga ñëw ci daayira bi ah suñu paree dañuy jël li fi nekkoon ci nit ñu ne tuuru Mamadou bi de amoon na cent dix personnes cent dix personnes dañ koy multiplier par dix milliards de tiyaaba ñu jox ko Mamadou bi ay daayira mais lu mais lu leer laa leen di wax saway pour yër boo wax leen yàlla ni mu bari yërmande yàlla ni mu bëggee nit ñi dem aljanna xoolal buntu yi xoolal buntu texe yi mu ubbil xoolal lii lii kenn moo ko tax ban gan ban sëriñ moo tabee nii ban président moo tabee nii ban borom xaalis moo tabee nii ban kan kan moo tabee nii ci àdduna mais amul amul ku tabee ni yàlla amul amul ku tabee ni yàlla xoolal yu ne bi ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam lu fi waaye am ci tuyaaba yëpp dañ koy jël dajalewaat ko joxaat ko moom moom ni ay daayal moom donc su nekkuloon loolu Touré yéen la ñuy dellu nest pas wala keneen jël mais moom mi aye fi ne ni liñ ci day am tiyaabay boppam 10 milliards tiyaabaam ñu jël nombre de personnes yi fi nekk ñu ngi tuddee ko par 10 milliards tiyaaba yooyu moo ko moom te kenn du ko yàq yonent bi nee na yàlla yooyu yooyu tiyaaba dafay protéger su ëllëgee yoma fi am dala koy delloo kenn du ko laal kenn kon xam nga def lu baax am na solo dox ci lu baax am na solo soo wootee caaxaan c'est la même chose donc loolu am na solo moo tax kii ku jara ndokkeel la ñiy def ni moom ñu jara ndokkeel lañ ëpp naa def di ko xeeb mais yàlla mooy def loolu tamit moo ko nëbb moo ko nëbb xam nga su ko neexoon léegi mu wan ko tuyaaba yooyu mais su ko wane mën naa gis boppam am na ñu bari loolu rek la xëy na duñ julli duñ war parce que di afam lu leen yàlla wan <laughs> erreur la lim la wan lim la nëbb moo ko ëpp dégg ma waay su ko neexoon léegi nii fi mu toog la naan ko Mamadou mu ne la béy mu ne ko xoolal mu xool mu wan ko ne ko sa kër yaa ngi ci aljanna sa kër yaa ngi ci kii nangam nangam wan ko ko ay bagaasam bu dee saay saay bu mel ni man na day xëy daan na bismillah jeex na yàlla badil na ma yëkkatil na ma yëpp lépp leer na waaye ci saa rek xoolal loolu du amee rek sa xel dafa war a dem ci Seydina Muhammad waaw waaw yonent bi nag mais dañ ko mën a fàtte yow yow lan nga war a am lu yonent bi amul fan nga war a toll ci yàlla fu yonent bi toll lan nga war a xam lu yonent bi xamul lan nga war a mën lu yonent bi mënul lan tontu ma mënoo ko amoo ko xamoo yàlla yonent bi mu ko gënal ci kaw suuf su doon joxe jox ko te yonent bi dafa jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba wóomam yi newi wa shadda min shagabin ahshaahu wa sawa taxta alxijarati kashfan mutrafa ladami waaw ca kaw bu ne zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamahu durru min warami waaw wa akkada juhdahu fiha daruratahu inna darurata la taadu ala al-aysami wa rawadatuhu al-jibalu summu min dahabin an nafsihi fa araha ayyama samami sang bi la sallallahu alayhi bi la moom lay wax de mu ne dem na bay wut ay xeer di ko takk ci biiram bu tedd ba ngir def ko ay abdominaux ngir mën a jaamoo ko jaamu yàlla dem na ba woomam yi tedd ya sallallahu alayhi wa sallam ba soxnaam sa naan ko waaw yow yow ndànk yow yonent yàlla bi ndànk yow muhammad rasulullah ndànk yërëmal sa bopp xanaa yàlla waxu la ne la inna fatahnaa laka mu mubiinan li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar xanaa yàlla baal la sa bàkkaar yi jiitu ak yu mujj yow nga bëgg a rey sa bopp rek ci jaam yàlla yonent bi ne ko afala akuna abdan shakura xanaa man duma nekk ci gën a sant yàlla ci kaw suuf xanaa doo jaamul yàlla ngir jaamu yàlla nga jaamu yàlla ngir sant yàlla yonent bi te yàlla xëy na bi sax ne ko eh Muhammad mu ne labbayka mu ne ko jaamul sa borom ba keroog dee di la dikkal jaamu yàlla kon kañ lay wàcc du wàcc du wàccu yonent bi kenn la war a wàcc ci kaw suuf kenn kenn laa wax Abu Bakr ni Siddiq jàppal Omar Seydina Omar jàppal Seydina Ousmane jàppal Seydina Alim jàppal jàppal Talhata jàppal Zubayru jàppal Abdurrahman ibnu Awf jàppal Saad jàppal Saïd ja jàppal Abu Ubayda ibnu Amir ibnu Jarrah fukk yi ñoom la yàlla xëyri ne Muhammad wax leen ne la ñoom ñëpp aljana lañ jëm dix personnes dix personnes ay duñ ma ko waxoon la ilaha illallah wa rasulullah caay caay yi nekk sama ndong li yëpp hmm. fokk la yàlla xëy na yonent bi ne ko gis nga ñoom ñi kenn ku ci nekk pare naa ko ak benn yonent pare naa ko ak benn yonent diw yonent mooy diw mooy xaritam diw yonent diw mooy xaritam diw yonent diw mooy xaritam diw yonent diw mooy xaritam diw ba ba ba fukk yëpp mat mu ne ko ñoom ñii lu ñu defati gisatuma ko lu ñu Ah, fukk waaye gis nga keroog <clears throat> Abubakar ibn Siddiq nee na daan naa noppalu naka lu mat waxtu wala trente minutes soog a jóg mu ne keroog jóg naa deux heures de temps avant loolu dégg ma waay mu bënn bëtee di jooy ñu ne ko waa Abubakar yow yàlla defal la déclaration bu toll nii yow aljana nga jëm directement yow nga bënn sa bët yi di jooy di naase la nii di rey sa bopp nii mu ne ah man sama sang mooy Muhammadu Rasulullah te yàlla daf ko wax ne ko jaam ma ba keroog dee dina dikkal kon jaamu yàlla nan la may wàccee waay mu ne ko lii yàlla daf ma ko jox ngir terale ma ko ngir kontaan ci man daf maa war a yokku sama jaamu yàlla <laughs> dama yokk sama jaamu yàlla ñu wurul wurul wurul ak tàggale ak yàlla maa gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa adalaka fa sawwaka fi ay surati ma sha'a rakkabak ba aaya ba jeex yàlla wax nañu ko lan moo la dëddale ak yàlla lan lan moo la dëddale ak ndigalu yàlla yi lan moo la dëddale tere yàlla yi ba ndigal doo ko jëfe tere yi doo ko bàyyi lan kan lan fan expliquer ku la neex tuddal wax ma ko ku la neex tudd ko kooku soo ko tuddee man la moo dàq jaamu yàlla moo la gën a nangul yàlla moo la gën a wéetal yàlla moo la gën a bëgg yàlla mm-hmm. te liñ koy defal ci lu baax du la ko defal ñoom sëriñ sëpp di ngeen dégg fu ñu toll ñu naan nan leen jàngal junni kaamil yi ñaar téeméeri kaamil juróom-ñetti téeméeri kaamil loolu ko dégg bi kaamil ay alxuraan ci bëgg nañ jàngal daa kii nañ jàng téeméeri kaamil ñii ne kii ñëw na indi nañ juróomi kaamil ñu dajale ko ci biir réception bi ñu ne ah ah yi de def nañ juróom ñetti téeméeri kaamil ñu di ko lépp addee sañ diw addee sañ diw moom sañ diw moom xam nga ni moom nga yaakaar bu dee moom la ñuy ñaanal nag yow lu la war a def moo tax nga war a gën a góorgóorlu jaamu yàlla sëriñ bi yaa ko war a gën a dàq jaamu yàlla parce que li mu am ci prédisposition amoo ko yoon yi mu am xamoo ko li mu mën mënoo ko njaboot gi mu am ñu koy ñaanal yow amoo loolu mën naa am ba nga dee lan la fàtte fàtte sa lépp su fekkuloon yow nga defar sa bàmmeel lum ko jal jal lum rafet rafet yow ci doo nekk jàmm kon yëf yi loolu la hmm. Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu dafa xëy bés di doxantu dë mu dënnu daal di lëndëm mu toog ba dégg benn baat ne ko bu xaadi Jeylaani mu ne ko naam mu ne ko lépp lu daganoon ci yow araam na lu araamoon ci yow dagan na mu dox ñaari paa ñetteel ba daal ne a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim iblis bënn bëccëg mu ne ko ah waaw yow noo xamee ni mën la iblis yow bu xaadi Jeylaani mu ne ko yow bi bi ngay wax sa kaddu gi benn benn benn benn coin rek yow mu jóge te yàlla te yàlla te yàlla bu dee day wax ah sa benn kawar bu nekk day am nopp sa benn cër bu nekk day am nopp dégg ma waay te lépp kuy dégg doo pare di laaj soo paree mën nga ko laaj sa baaraamu tànk bi ne ko lu yàlla waxoon mu waxaat ko parce que moom ci saa si am na nopp bu mu déggee dégg ma waay mu ne ko bi may dégg man sama nopp bi rek ma doon dégg mu ne ko ah mu ne ko gis nga fanweeri junni ci ay góor yàlla daaneel naa leen ci lii wan leen ay affaire juróom ñaar fukki junni dinaa ko daaneel sa ginnaaw waaw bàyyi ñu nekk seeni wér dëkk seeni bagage ma feeñu leen araamal leen ci ñoom lu ñu daganal wala ñu ma daganal ci ñoom lu araam adduna doy na war mag ñi mag ñi dañu koy wax toujours adduna doy na waar waaye yowmal xiyaam yuuxu dina jëpp ñu ko yaakaarewul woon man maa ko wax parce que yow du yow sax du yow non non non du yow problème bi du yow xanaa xamoo lool problème bi du yow sëriñ bi mais yow ñi la topp te ñu la nar laa topp nag ba fii ak ay juróomi téeméeri at ay junni at ay ñaari junni at ñëpp di la topp ci weddi googu hmm. ñëpp di la topp ci mooy yàlla googu ñëpp di la topp ci ñàkk ñàkk topp dëgg googu si ça le problème mag ñi soo gisee ñeewu ñoo dugg ci benn détail loolu la ñeewu ñoo sos ñeewu ñoo indi ñeewu ñoo def dara lu bees ñeewu ñoo woote ñeewu parce que loo xës ba woote fi mu ne nii tey jii loo xës ba woote kenn mënatu ko mënatu koo fay parce que dina am ñoo xamante ne dañu ñëw taxaw na ci testé ko gëm ko yow gën la koo gëm aha ñoo la koy gën a gëm ñoo la koy gën a gëm ñoo la koy gën a xam gën la ko maîtriser gis ci yeneen yoo ci yow ba noppi am ci seen teraanga àdduna soo xëyee sax ne xam ne lii ay caaxaan la bëgg a dellu ginnaaw ñoom ñoo la ne la eh sëñ bi yow kat da ngay doog doog toogal ci nga toog sa toog ñun dinañ gérer lépp nga dee nag yóbbaale ko moo tax toujours suñuy waaj a dee dañuy feebar dañuy feebar ku ci amoon yaram jeex ku ci xeesoon ñuul commencé dañuy xam xam nga lu ñuy xalaat bàmmeel xam nga lu ñuy xalaat suñ dee liñ ci nar a wàcc ci ay moy ak i caaxaan ak i fo te noonu te ñi nar koo te suñ koy topp su ëllëgee luñ ci def mu fekk ci biir bàmmeelam moom la ñuy xalaat loolu dootuñu mën a am yaram dootuñu mën a kontaan foo leen gis da ngay gis doo gis lu dul deej seen kanam am na yu bëri affaire jeunesse la rek sëriñ bu ndaw lu ko neex mu wax waaye soo demee ba commencé gis <laughs> dee dootoo mënatoo daw mënatoo waaxu mënatoo di dara sa yaram loolu dañ la ko defal nga commencé di gis bagage yi te affaire yi commencé ruus soo peñee woo sakk ci àdduna ñu jox ko ci waaye ku bëgg yiwu àllaaxira ñooy ñu jox ñu laaj Cheikh na Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ne ko lan mooy yiwu àdduna mu ne yiwu àdduna mooy suxbatul awliyaa mooy yàlla dimbalee la nga ànd ak ko yàlla gërëm am na benn bis waxtaane woon ko n'est-ce fan la woon kër Ibou Dia moo ci gën a ah ñaanu Ibou Dia bala boobu la boobu laa ko waxtaanee dëgg-dëgg nag mooy mooy man leen ku dem ci yàlla ci ne nii te àndoo ku yàlla gërëm musiba am na mu ne kon yiwu àdduna mooy ànd ak ku yàlla gërëm waaw ñu ne ko yiwu àllaaxira nag mu ne mooy ànd ak yàlla subhaanahu wa yal nañu ko yàlla defal ñun ñëpp ndeysaan lii rek a tax góor yàlla yi di rey seen bopp de naafila yu metti yi jaamu yàlla yu metti yi sikkar su metti si ah, jóg fajar yu metti yi ah, mangoog maandu gu metti gi ah, yooyu yëpp yooyu mais du dara xam nga lu tax dañoo bëgg ëllëg nekk ak yàlla wala laaxiratu xayrun laka mina luura wal axiratu wa abqa xayrun moo gën wa abqa te moo gën a sax parce que foofu albaqi moo fa nekk mooy allahu jalla wa ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw moo tax Cheikh ne kon doomu aadama bi su ko yàlla naree texeel ci àdduna da koy booleeg ci juróomi tukki jëm ci juróomi tukki mu ne nit ki dafa war a jóge ci bànneexu bakkanam dem ci xeram dégg ma dafa war a tukkee ci dëkku bànneexu ba dem ci réewu xel dafa war a am loolu nit ki war a déplacé wu ci bànneexu ba kanam jëm ci xel mais bànneexu ba kan mais yàlla daf ko booleeg benn mécanisme boo xamante ni benn mbir benn système boo xamante ni moo koy réguler moo koy réguler moo koy réguler grand moo koy réguler pour mu mën a nekk li mu war a doon loolu mooy xel heure bu sa bànneex jógee yabalal sa xel mu ngalaat ko xam nga yow xel mi yëpp nekk ca boîte ba kooku bànneex la waaye yabalal sa xel mu ne ko déedéet bul dem tànk boo dëgg yàlla rëbb la loo rëbb loo romb yàlla rëbb la caaxaan la ay folo mën nga caa dee doo dee ci yoon bi looy wax sa xel moo lay wax loolu soo dee foo dee ma foofu di fecc ba dee looy wax soo accidenté ci yoon bi dee looy wax sa xel moo lay wax loolu waaw soo dajeeg diw nag ki nga gën a fonk ci àdduna soo dajeeg moom foofu nag waaw soo fa demee nag mosoo naan nga mujj naan sàngara foofu nag yooyu la la sa xel di wax ba nga ne ah garaawul baax na tëdd naa yàllaa ko yàllaa la boole xel yàlla neen nag maa leen jox ñaar yëpp ngir xam ci yéen ñi utiliser seen xel ak ñi ko utiliser wul kii waxtaanu boppam la wa min al jahil ila al ilmi mooy jóge ci réer dem ci xam-xam xam-xam suñ ko waxee nag mooy xam-xam buy jariñ mooy xam-xam bu ànd ak ragal yàlla xam-xam boo xamante ni dañ koy jëfe xam-xam boo xamante ni suñ ko jëfee day sax waaye jëf ja du saxee day sell kon da ngay ci réer te réer yomb naa xam xam nga réer mooy lan mooy coupure courant jeex na mooy réer <laughs> mooy coupure courant courant du coupé woon léegi gis ñëpp daw taalal sondeel bi indi lampe bi nanga perturbé nga gis romb daal di romb ndamamee dëgg tànkam eh baal ma baal ma jéggal ma nga tourné conc daa fekk bëñ ba dafa bëñ bi dafa yendoo metti mu mënta wax dara ah sëñ bi ah sëñ bi gaañ nga ma de loolu lañ njëkk a wax daal ah waaw waaw pourtant sax sax de fekk dëgg la gaañ naa ko noonu la ñuy def nga gis kenn xale benn romb euh, xale bu saay saay romb moromam ci biir la nam gi gisu ko gisu ko mu toj nopp bi daw xamul kenn xamul kan la loolu mooy lëndëm mooy mooy mooy réer réer mooy li nga xamante ni kenn xamul fan lañ jëm da ngay imaginer léeg-léeg nga toog ba càggari ci guddi gi di seet dara loo xamante ni wóor ni fi nga ko tegoon nga koy jéem a nga tayal ku mel ni man dangay ngay rek làmb da ngay jéem a làmb def nii di ko jéem a jàpp sa portable di sonné wala demee noonu nga bëgg ko jéem a làmb pour xool heure wala demee noonu xam nga li mu bëgg waaye nooy def da làmb di làmb di làmb ba mujj yeewu loolu mujjee def da mujj jug taal lampe bi dem waaxu nekkate li ngay lamb moo ngi sa suufu poqataan daal na leen ba tey fekk li ngay seet moo ngi fii nga jug dem taal lampe bi daan ne waaye yow pourtant du ma defoon nii rek laal ko loolu muy réer mooy dëddu yàlla musiba la yal nañ ci yàlla musal ghayril maghdubi alayhim toujours ngeen jàng ko ci yàlla musal réer baaxul parce que soo réeree réer toujours day ànd réer moog réer ñooy ànd xanaa xamoo lool soo réeree da ngay rëy mel ni da ngay gis sa bopp daal doo nangoo déglu kenn doo nangoo déglu lenn luñ wax nga ne eh kii xamul dara eh kii day fo rek eh ci nit yoo xam na ko ngay wax fekk yow sànq nga bu yàgg ñaan nañu yàlla dimbali. <laughs> wa min ad al-akhirati mooy jóge ci àdduna jëm ci àllaxira loolu soo ko déggee léegi yaa ngi bëgg a dem xaru ji du loolu de déedéet mooy àdduna bu ko topp mukk ba mu jaral la nga dëddu yàlla àdduna dañ ko war a jël muy moyen nga war koo jege yàlla dañ ko war a jël ngir defar ci ëllëg sa sa àllaaxira day sànn day sànn ndekete yoo àdduna bii ñuy wax ne dañ ko war a dëddu dañ ko war a bàyyi dañ fii lañ war a defaree nag àdduna sunu àllaaxira nag moo tax suba ngoon la rek guddeeg bëccëg la waaw su bii rafetul fexeel bii rafet ndax su ëllëgee guddi doon faam bëccëg doon faam dégg ma waay dama ne mbir mi su subaak ngoon la wala guddeeg bëccëg bu ci neex nga wax su bii rafetee na bii rafet su bii ñaawee na bii rafet su ñaar yëpp rafetee moo gën ndax fële amul guddi amul bëccëg <laughs> amul yàlla nee na foofu amul dara la samsa wala sam harira amul jant amul weer amul guddi amul bëccëg amul suba amul ngoon foofu yàlla rek fa am ndeysaan ndeysaan wa min al-istitaa'ati ila at-tabarri waaw mu ne nga jóge ci li nga mën bay def loo xamante ni wóor na lii jom ak bëgg yàlla ak bëgg jege ci yàlla ak bëgg am cër ci yàlla moo tax nga koy def moom laa keroog laa ko doon wax soxna Aminata yaakaar naa wala déedéet soxna Kiné bu mu fa ñëwee ñuy waxtaan ci ñàkk a foofu ñàkk a moy ñàkk def lu yàlla bëggul ma ne ko sofianke yi ñii dañuy wax ne euh, dañuy wax ne loolu ñuy wax ragal yàlla mooy tax nit ki du def lu bon yéen a may dégg ñu ne loolu ñuy wax ragal yàlla moo tax nit ki du def lu bon moo tax nit ki du def lu bon sofianke yi ne waaw loolu dëgg la parce que am na ñoo xamante ne seen yàlla dina tax du ñu mën a def yàlla bëggul yeneen sofianke yi ne leen déedéet du ragal yàlla kese ragal yàlla bi am na leneen lu ci bokk wala loolu dafa bokk ci biir ragal yàlla te tudduñu ko ñu ne ko ñu leen lu tax parce que fii ku wax da nga doo fi teggee da nga war a dara ñu ne waaw parce que am na ku ragal yàlla ragal yàlla bi moo tax deful bàkkaar bii waaye teewul moo ngi def bàkkaar bee ma ko dégg nga ma defu defoo bàkkaar bii waaye yaa ngi laal beneen ñu ne comme bu dee ragal yàlla la tamit am na limite parce que ragal yàlla boobu ngay wax ne moo tax fii ji defoo lu xaraam lii moo ngi lay def loolu leneen lu xaraam yaa ngi nii nga ne doo naan sàngara waaye da ngay jëw <laughs> da ngay jëw yaa ngi ne doo naan sàngara parce que daa araam mais yaa ngi jëw yaa ngi ŋàññi jullit te wax ci jullit lu bon njaaloo ca kaw kaaba ga juróom-ñaar fukki junni ñaar soixante-dix fois ñoo tolloo <laughs> ah xam nga moo tax nit ñi dañoo war a yeewu léeg-léeg koo xamante ni day toog wala day naan wala day nga koy critiquer di wax fekk yow dem nga safara bu yàgg te moom bu tuubee yàlla jéggal ko dem nga safara yow moom dem nga safara parce que sa làmmiñ wi li seen mamalaaj Muhammad li doon wax taxa nga ci sa bopp ba ba ndax sa bopp biir sawara mooy ragal yàlla boobu kon ragal yàlla bi moo la teree naan sàngara dëgg la waaye moo ngi lay jëwloo am nga ragal yàlla waaye yaa ngi jëw jëw rek laa jël jëw ndeysaan ndeysaan nga ne am nga ragal yàlla waaw ragal yàlla bi moom moo tax doo mooy doo njaaloo waaye yaa ngi xas ku yàlla gërëm yaa ngi xas waliyu yàlla te xas waliyu yàlla moo ngi tolloog nga toj kaaba gi juróom ñaar fukk yoon soixante-dix <laughs> fois nga màbb ko kaaba gi kaaba kaaba yàlla gi nga jël xolo sa say kalachnikov ak say obus tiim ko di bombarde di dóor muy daanu ba mat soixante-dix fois toog ku yàlla gërëm nga xas ko benn yoon moo ko gën a woyof gërëm ñaar fukki yoon nga takk kaaba gi moo gën a woyof nga nga xas ku yàlla gërëm kon bu dee ragal nga yàlla tamit te ragal yàlla gi am na fu mu yem kon sofiyanke yi ne déedéet kon du ragal yàlla kese ñu ne kon lan mooy tax nit ki du mën a moy sofiyanke yi ne loolu ñuy wax personnalité shakhsiya mooy li ma li ma ubbee sama waxtaan <laughs> ah, mooy lan lii daal seexlu du ma ko def pourquoi doo ko def parce du ma ko def jeex na defuma ko parce que defuma ko jeex na loolu nga koy def parce que dama def xam nga ni lii lu bon la xam nga ni lii lu baax la danga koy def waaw dama koy def pourquoi dama koy def parce que dama koy def du ma def pourquoi doo ko def parce que dama koy def parce que du ma ko na loolu la mooy moom laa leen doon wax mooy début waxtaan bi nit day am personnalité personnalité mooy tax kenn du la dugal ci benn détail ñii xam nañ li may wax ñoom ñii tukki nañu ñun xam ñun xam nañ li may tukki nañu am na ci ñoo xam ne fii dox nañu ils ont ils ont parcouru le monde jaar nañ fu nekk ñoom ñii xam nañ ni kii sportif la woon de haut niveau dem na ba kataar ak fan Abu Dhabi ak fan ak Maroc mais foofu soo demee say morom yoo xamante ni gënoo leen ndey gënoo leen bàyyi ëppale wu leen dara ñooy toog nii def lépp lu yàlla bañ mais day tax nga topp leen ñoom ci loolu la ñuy def déedéet dañuy jël seen i bagage bi jëfe yow nga jël sa boisson naan ñu jënd seen leneen nga jënd sa ginaar ñu ñu tëj seen bunt ne ràpp am kuñ ñu fa dugal yow nga tëj sa bunt ne ràpp ne allahu akbar mais loolu mooy responsabilité ana ana sa papa ana sa yaay ana sa maam ana sa sëriñ ana moom ana ñooñu mais sa personnalité mooy tax kenn du la influencé waaye yow yaay influencé dañuy toog ba caag daal ne ah sa waaye nag vraiment ñun dañuy foré dañuy jaaxaan rek yow li nga nekk nii mooy dëgg ko ñëw na la ah, saay nit ñu sangoo janaaba sax ah pa ngop waaw nit ñu nit ñu jullee sax ma faatee sa waay te fekkan am na 32 ans <laughs> ah, waaw dëgg la de <laughs> dëgg la Euh, ci benn maire maa ngi yàlla jéggal day àdduna tëdd maire bi daanaka am na juróom-ñaar fukk xaw ma soixante xaw ma lan di ma laaj ñuy sango janaaba ma ne ko allahu akbar kabira ay àdduna tukki na <laughs> sango janaaba ma ko waa léegi yow mu ne ma ah, sët yaa nga fa de sama sët yi de léegi de mag lañu def ci ñaan ma ne ko yow kañ du ma la la <laughs> ilaha mu ne juróomeel bi mooy nga jógee min an nafsi ila taqwa déggal déggal min an nafsi jóge ci ci bakken kee bànneexu bakken la woon bokkut ak bakken ila taqwa dem ci ragal yàlla wa ma ubarri'u nafsi pourquoi parce que inna nafsa la amaaratun bi su'i du ma setal sama bakken mukk ci lu bon du ma wóolu sama bopp mukk ci lu bon du ma wax mukk ne benn jigéen munu mën daaneel du ma wax mukk ne du ma naan du ma wax mukk ne du ma tux du ma wax mukk ne du ma def lu bon bu ko wax mukk maa ngi ñaan yàlla ngay wax pourquoi parce que inna nafsa naka ba naka bakken ah la amaaratun kuy digle la kuy ñoddi nit ki la du suu i ci lu bon moo tax yonent bi ne yow yow miy góor sax bul wéetak jigéen ñu ne ko lu tax mu ne parce que heure bu góor a jigéen toogee iblis moo def ñetteel di di dindi say arme yow ku góor ki ah, di yokk doole ku jigéen ki baatam su waxee sax iblis moo koy gën a neexal sotti ay bëtam mel ni ku ci sotti or muy gën a rafet soo koy wax naan ko waaye yow sa bët yi lu ci nekk du ko doo ko tey te billaahi bët yi soppeekuwul iblis la moo ko def exprès pour gën laa ñoddi ci moom da ngay def borom daan la ilaha illallah ay waay man def naa lu ëpp mu ne eh ñun di juum nañ def na lu ëpp de réccu am yàlla nañ ci yàlla musal ñun ñëpp kon bakkee na ngoog ñu dem ci ragal yàlla ragal yàlla tamit yaakaar naa ni jërëjëf Seydou jërëjëf jërëjëf yal nañu ko muuroo ba aljanna yal na nekk sunu maraanum sutura ñun ñëpp ci aljanna yal nañu yàlla suturaal ci àdduna suturaal ñu ci àllaaxira suturaal ñu suñuy biir bàmmeel di jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ragal yàlla dootuma ci waxtaanaat ndax waxtaanee nañ ko ba noppi yaakaar naan leer na. alaaji Mamadou radiyallahu anhu seen maam waxoon nañu ne ñu juróom fukki téeméeri daraja la juróom fukki yi mu ne mooy bëgg yàlla waxul ragal yàlla de mu ne mooy bëgg yàlla cinquante pour cent yi mu ne mooy bëgg yàlla ñu ne ko des na yeneen cinquante mu ne ñaar juróom yi mu ne mooy jëfe ay ndigalam ni mu ko bëggee ñu ne ko yeneen ñaar fukk juróomi mu ne mooy bàyyi ay tereem ni mu ko bañee kon sofian ki pire mooy ci ragal yàlla du ci guddal ñu ne ko juróom juróom juróom benneel bi mu ne rihlatun min as-samaa'i ila al-ardi min al-ardi ila as-samaa'i mu ne tukki la boo xamante ni nit ki day jóge fii ci monde terrestre bi war a dem ci monde céleste bi jóge ci monde physique bi war a dem ci monde métaphysique bi jóge ci monde nafsaani bi war a dem ci monde angélique bi loolu loolu mooy xeex bi mooy fexe ba li ma leen waxoon sa sa sa yàlla du dog mukk ndeysaan sooy sangu sooy lekk sooy naan sooy dox foo mënti nekk sa jok jokkoo beeg yàlla du dog mukk yëg-yëg la rek yàlla ñu ci yàlla defal waaye mooy koy mooy tukki bi mooy tukki bi mooy tukki bi sëñ bi tukki bi loolu la ah. mooy tukki bi xolal bu mujj bi cheikh nee na wa min al xalqi ila allah <laughs> yàlla lu mujjee parce que yàlla moo njëkk moo mujj ndeysaan wa min al xalqi ila allah wa min al xalqi jóge ci mbindeef yàlla yi ila allah jëm ca yàlla luy loolu mooy fexeel ba bul mukk wut mukk mukk mbégteef ab jaam fekk yàlla ngi lay mere wallahu wa rasuluhu axaqu an yarduhu dégg na ma xam nga am na nit lu muy def lu bëri su nekkoon moom kase la du ko def du ko def léeg-léeg yaa ko ciy xëcc léeg-léeg moo la ciy xëcc pourquoi parce que da ngay bañ mu bàyyi la Cheikh nee na déedéet bul wut mukk ngërëmu jaami fekk yàlla ngay mer ah moo ngi mel ni tabarakallah léeg nga gis ko ci jamono xale boo xamante ni ya yaayam du gisee ñeneen sax ñooñu lay yónni wàcc ko te su génnee ci mbedd bi ñu ne moo fi gën hmm. musiba la yaa ngi bëggal yeneen yaay jàmbur di merloo sa ndey baaxul ak leneen jëkkër noonu jabar noonu boroom kër noonu sëriñ noonu keneen noonu responsabilité la hmm. yàlla moo war a primer ci lépp li yàlla bëgg moo war a primé ci lépp mbégum yàlla moo war a ëpp doole lépp war wa ridwaanu minallahi akbar ngërëmu yàlla kontaanug yàlla mbégum yàlla ci jaam bi mais mu ëpp doole lépp wallahi du yàlla kontaane ci yow mais àdduna ngay moom adduna ngay moom malayka yi say mbindaan lañuy doon jinne yi rawaan yi yi nga xam yi nga xamul melentaan yi dangay wax ak ñoom di wax ak jur gi suñu mayee nga ngeen demal may leen ndox dañoo mar su ginaar gi yuuxoo nga ne demal dimbali ko dafa amul fu mu nenee wutal ko place bu mu nenee soo déggee lëg bi yuuxu nga ne wutal dama wut éponge tànnil ko ci wetam dafa bëgg jur mais lépp ngay di picc yi ne ah picc nee na am na jaan duñ faray ca ca ca àll ba fële moom la picc mi di mais doomu adama day dem ba àgg foofu ba lépp da koy dégg day xam lépp maîtriser lépp lu ko ci neex mu def ñoo ñëpp kum ci woon na dama defe nangam mu def defi ko loolu mooy doomu aadama ni bëgg di doye di rek asfala saafiliin rek lañ bëgg a nekk kooku baaxul waay te loolu jokkoog yàlla la bu sell moo koy joxe jokkoog yàlla bu sell te mu sax te nekk lu wér sans hypocrisie te wax naa leen ne leen hypocrisie mooy nifaaq naafiq bi ci gën a bon mooy hypocrisie ci sa diggante sa borom baaxul parce que ki ngay jëflanteel moo yor renseignements généraux yi gën a mag alam ya'lam bi anna allaha yara xanaa yëgoon yàlla day gis <laughs> c'est ça ki ngay jëfanteel xam na lépp wa ya'lamu sirrakum wa jahrakum lu feeñ xam na ko lu nëbbu xam na ko lépp xam na ko waaye nag dafay saburu mooy saburu mooy muñaakoon bu mag bi mën a muñ xam ni lu mu yàgg-yàgg yow man xiyam day am lu mu yàgg-yàgg day day dég yu mu yàgg-yàgg di nga ñëw si biir ba mel ñu jël la takk la ba nga dëgër gas ba mu xóot suul la wàcc la fa dem ñibbi bu dee guddi la ñu lekk seen cere bu dee bëccëg la ñu lekk seen i ceebu kon mbokk yi nañ góorgóorlu bu baax gën a jéem a utiliser suñuy xel suñuy xel wallaahi nañu utiliser suñuy xel nañu jéem a yeewu ah nañu jéem a yeewu yeewulu ba yàlla yéen ba nga xamante ni dañu nekk nit ñu responsable suñu diggante ak suñu bopp suñu diggante ak suñu borom waaye suñu diggante ak suñu moromi jàmm c'est ça qui est important parce que yii yëpp ay futilité la day jeex day daanu ko defee te duñ sañoon euh, ñun ñëpp dañuy bokk texe rek dem aljanna suñu wax fu mu fu toll du génn ci loolu wallahi la azim parce que leneen amu fi leneen amu fi amul kenn ku yoral kenn dara amul kenn ku yoral kenn dara man ba mu fikkee ji xaw ma kañ la te boobu ba tey teewul ñoo ngi lekk ñoo ngi naan yoruñ mënu leen tee noyyi mënu ma leen tee leneen ak leneen ak leneen waaye nag jërëjëf Diagne jërëjëf. nafa nga ay ay alquran dégg nga am na loolu lan dégg di ko yàq dégg nga sa mbokk yi wax ko mu jaar yoon xam-xam nga ciy jëlee il faut que ñu yokk la il faut que ñu yokk la dégg nga bi ñu def mu ne safa ul xal bi mu ne sa xol dafay laal li ngay yëg fii doy tudd yàlla fii mais mënu ko yëg feneen da ngay bëgg rek léegi nekk wala yu bëgg léegi rek àgg ci yàlla loolu la ñuy bëgg sa xol yëpp yàlla rek a ci nekk su la indiloon àdduna bi yëpp mën nga ko wàcc fii toog ah li ngeen firndeel moom nii gaa yaa ngi wër seen télé di seetaan yéen a ngi toog di tudd yàlla parce li ngeen di yëg mënuñ ko am ci contentement match bànneex bi ngeen ciy am moom la góor yàlla yi wax góor yàlla yi nee nañu dañ bay faal ah wallaay buur yi bi ñu xamoon plaisir bi ñu am. billaahi dañuy rey nguur gi ñu am pouvoir bi ñu am mu ne dañuy rey dégg ma waaye dañuy rey kon buur yi dañuy rey parce que plaisir bu toll noonu kenn waru ko am ci réew pour nguur buur bi pouvoir bu toll noonu kenn waru ko am pour buur bi daraja bu mel noonu ah solennité bu mel noonu xam buur dañ lay defal ay lu solennel ay garde rouge taxaw mi ay tapis rouge ay protocole bi daw ci Europa yi tàkk mais góor yàlla yi am na ci ñoo xamante ni seen protocole bu ñu la ko waxee da ngay xam ne ñii duñ tus seen protocole te seen i protocole kat ci gën a neex mooy ay malaayikaay koy def day sànq ñoo nga taxaw rek sët wit laaf bi bëgg a dee seen fépp leer nañ taxaw na naan la dalal la jàmm mi nangul yàlla ba yàlla gërëm la ndeysaan waaw wa taral nan la ko waxeete te hmm? suratu al euh, waaw waaw waaw alhamdulillahi alladhi yaakaar naa fussilat wala ci saar yooyu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'u fa ni'ma ajru al-'amilin su suuf foofu mu ne malaayika yi ñoo ngi lay jox naan leen tibtum dal leen dal leen ak jàmm yooyu protocole ba ah ya fa nekk junjun ya xamante ni moo gën a neex fanfare yi ak ma ngoog musique force daal mais comme musique xam waaw garde du corps yi taxaw ñooñu gën a fort ñooñu fop bokk ñoom ñoom ñii dañuy nelaw dañuy sonn ñee duñ nelaw duñ lekk <laughs> am ñu beneen liggéey voilà protocole boobu nga dem ba kii day am projet moom projet la am projet ah hmm. pédé la fee xaw ma ne nag projet nangam projet nangam dans dix ans dans trente ans day ñii kii kii kii nga xamante amul lu mu ndekkee suba mu ngi nii yàlla jox na ko ne ko loo xalaat ma def ko waxuma loo ñaan de lu tàbbi ko xel rek def naa ko <laughs> soo gisee picc mi naa ko nga ne wa waaye ma ko saafoon picc mi dana dir fii di waaja dee nga jàpp kut ne saafal leen ma leneen noonu leneen noonu leneen noonu xanaa di ilaha illallah muhammadu rasulullah déggu leen imaam bërki dem déggu leen ko bërki dem ci jumaa ji imaam ak déggu leen ci ci tooñ la doon waxtaane tooñ ci tooñ la doon waxtaane mu ne <laughs> mu ne dafa benn benn buur bu nekk ci paleem nee na ci wetu pale bi genn góor bu mag benn infirme mooy ku ku ku ku am laago nee na yor ko benn genre mbaaram di fa daan dooleem ndeysaan nee buur bi toog ci kaw pare bi rek seen mbaar mi daan ne garde yi waaw lii lii lum doon ñu ne fi géide benn mbaar la benn góor moo fi nekk bi du am lu mu am daal ci sama për bi ni mu rafetee ak sama kii bi ah sama protocole bi sama kii bi sama buntu pare bi ngeen ci bàyyi lii sama gars yi bi ñu lu ñuy wax nangam naa nga commencé di coow ca saati garde yu gon yi moo tax sa kilifa léeg-léeg la digalee dara xamal ni kii da feebar loolu c'est c'est trop militaire agir ba noppi soog a loolu la ñuy jàngal il faut agir avant de poser question sans murmurer waaw loolu la ñuy jàngal ñoom loolu yàlla rek ko mérité waaye man la ñu nax rek xala waaw xala di loolu la jàngaloon waaye léegi suñu la waxee exécuté da ngay exécuté pourquoi parce que tu n'es plus sous commandement commandement yàlla nag du jeex mukk ba yow ak yàlla boobu mooy commandement waaye gaa yi dem exécuté ma massacré ko tas ko tas ko dindi lépp ba mu teg waaye xëy suma teel ñëw salaamaaleykum waaw ana sama sama mbaar mu kon mi nekkoon fii bi ma naan fore ay étiquette bi ci suturlu anam anam anam mbaar mi ana sama mbaar mi waaw kenn du ma dimbali sama mbaar ma fu mu dem ana sama mbaar ana sama bërëb bi ana sama place suturlukaay bi eh, bi moo wax ñu ñu toj ko toj ko rek mu def bët fee daal di xool daan ne ko yàlla sama ah, borom ilaahi sama te moom la woote na xam nga il faut ñu ne ko ah mel nga ne ko ah mu ne waaw fan nga nekkoon lii bombardé sama nit bi di ko toj sama mbaar mi seetaan nga leen ñu bombardé waaw fan nga nekkoon. yàlla ni Jibril demal nga nga moxoñe pale bu. ne ko bu fa dara miir sax bu fa def bu fa dara leen ak ña fa nekk ñëpp rayon ñëpp te sama waay lañ toll. ndeysaan moo ko jooyloo lii la wax moo tax mu jooy ba ci dem caa ma ji yàlla nañ ci àll fayal jigéen ak ah, baax wax naa leen ko man leen billahi wax ngeen saa ko waxoon ngeen man leen du waa mi déggoon li muy wax. heure ba nu ñuy julli il faut que au moins sept ambulances ñëw taxaw man maa leen ambulance du taxawul du xutba wallaahi yore de beaucoup de morts wax wax moo kawe te fort te mu gëm ko nag moo tax man la ko ñoo waroon di julli ci fii fii suma genre bi waruñu fee julli imaam rek ñoo war a julli ci jumaa ñoom suñu demee soogu gisee ñeneen wax ma ko pour xëcc de ah niveau bi moo kawe niveau bi ci ngëm yàlla ci ragal yàlla ci sopp yàlla ci gëm li muy wax am na juróomi loolu moo ko yàq ne yow yéen ñi xam ngeen ko jeunes yi nekk ci bagage yi da ngay gis koo xamante ni fii lay taxaw yow bi fii di waaraate di wax mais su guddi jotee yéenay bokk bagage yi da ngeen dajal ñoom xam ngeen li ma wax yéen doxkat yi da ngeen leen di nga def loxo. ànd ak kenn mu def loxo ànd a kenn di doxi soxla nga dugg jënd hamburger mu jënd hamburger nan la jub bi amee parce que dëgguñu li ñuy wax ak li ñuy def dafa wuute xam moom jeunes ñu bëri dañ di excuser soo gisee ñu dëddu diine parce que loolu la parce que ñi yor flambeau diine dañuy trahir diine mais c'est ça le problème parce amul benn connexion entre làmmiñ wi ak jëf yi te loolu day nax nit xale bu ndaw xale la rek jeune jeune la rek tey jii loo xamante soo taxee waxu ko ba xolam tooy mu xalaat yàlla ba kii bëgg a daw mu tourné gis nga nekk yeneen bagage yow mi waxoon loolu mais danaan kon kañ ñun lu qu'est-ce qu'on va faire lu ñuy defati benn ñu xaw ma la ñoo duggee nga wax dama la ñu ci pind ba. Hmm? su ko defee loolu loolu mooy affaire bi loolu la imaam wax ba ci démb ma ngoog comme euh, personnalité boobu mënum junj. ak responsabilité boobu mu doon dund Seydina Muhammad baax moo ñu wax nañu gis nga balance yawmal qiyaama balance yawmal qiyaama mu ne amul dara lu ci gën baax jikko ju rafet jikko rafet moom laa leen di dafa am makaarimul axlaaq dañu ciy dégg toujours ñu di ko mooy jikko yu tedd yi mooy jikko yu tedd yi Seydina Aliou la karamallahu ba yonent bi moo ko jàngal moo ko tarbiya moo ko defaraat moo ko defal léppam moo ñu wax ne ñu diis la mais jikko yooyu diis yooyu ku ci nekk ci diis yooyu am na ay jikko yu mu jur moom la ñu wax jikko yu tedd yeneen yi mais ñii ñooy ndeyi jikko yu tedd yi mu ni bëti njëkk mooy diine nit lu mu ci am ci lu baax ci jikko yu baax te amul diine zéro nit day am diine bi mooy xel nit day yeewu yeewu nag mënta paase xam ni soo jaamu yàlla sawara nga jëm nga jaamu yàlla <laughs> al yonent bi nee na al qijisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da al mawt sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na intelligent le super intelligent le doué le surdoué ñu ne ko kan la mu ne mooy ki noot bakkanam xam ne lii su ko toppee sawar la ko yóbbu mu wàcc ko ak fulla ak fayda xam ni lii àjjana la ko yóbbu mu jàpp ci ay dégg jëm ci Seydina Muhammad ñu ne ko ñeenteel bi lan la mu ne al ilmu xam-xam al ilmu xam-xam xam-xam xam-xam ban mooy xam-xam bu ànd ak ragal yàlla xam-xam ban xam-xam bu ñuy jëfe xam-xam ban xam-xam bu ñuy jëfe di ko sellal xam-xam ban xam-xam bu ñuy jëfe di ko sellal da dax ca yàlla ci àll xam-xam bii la yeneen ci wax du xam-xam yi de taxaw fii toj tànn fii toj waa waaraate yi nekk ci rajo yi di wax ko fekk bandi la du boobu de loolu mbubb la yeneen ci biir alxuraan nee nañu da nga mel ni mbaa mu sëbi téere rek mbaa mu sëbi téere lu mu koy jënd jàng jàng yëpp te yaa gën a bandi ñëpp yaa ngi ci yàlla mu gën bi ci des mooy alxilm mooy lewet lewet yonent bi neen alxilmu bi taxallumi da jéem a lewet lewet rek ba mujj lewet yàlla ñu lewet loolu moom tamit duma ci waxtaan ndax waxtaan naa ba noppi mooy tàng xam nga lewet contre rek mooy tàng diw dafa tàng man leen kenn tàngul tàng la man mii su ma neexoon léegi ma tàng léegi de dégg na ci bañ ne kii du sëñ bi moo doon taxaw fi jawaaraate saaga ay quatorze saaga yu bokkul fii dama leen di kon mbir mi du du du du du du loolu mbir mi du loolu mbir mi mooy nga xam ne lii lu bon la nga jël sa bakkan téye ko ba du ci dugg c'est ça le fort <laughs> Seydina Muhammad ak baax nee na bi mooy tabe tabe dafa am solo tabe yeneen bi nee na tabe benn garab la bu tax biir aljanna ñi tabe ñëpp dañoo ngoy ci benn branche mu ne li yomal xeer garab gi nii lay def rek. ndax daal la biir aljanna tamit baax na nay nay baaxul. ñëw ñëw nii jërëjëf jërëjëf sëñ Ismaël ñëw nii sëñ bi ñëw nii jërëjëf suñu sëñ bi yéen a waxtaan bi ñëw nii sëñ bi. nga suñu xale ba jigéen ñëw na. mu ngoog kon tabe dafa am solo mais nag damaa dégg léegi ci suuf bi ma jaaree ci suuf di nuyoo soxna Matou di ma présenté soxna Penda ak bàjjanam bi toogoon ko fiir kurus mère Penda jaase ne ma ah ñun dañoo ngi sant yàlla wax lu bari walla ma nag mbóot sama sët la waaye sama xarit la day sànn mu ne ma soo ñu fekkee fii da yaakaar ni ay cousin cousine lañu fekk maamam laa ma ko loolu neex na lool jërëjëf mu ne ma waaye maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk wërsëgam ndax xam naa ni su amee su may dund du ma ñàkk dara waaye su ma faatoo xam naa ni dina ma taxaw bañ may ñaanal moo ngi fii di ma dégg beneen ba mu ne ma lu mu am bokk na kook man loolu mooy tabe foofu lay ñëwee loolu moo tax yonent bi def ko juróomeel tabe al juud tabe dafa am solo te tabe nag bi ci mooy bii commencer sa ndey commencé sa bàyyi commencé say mbokk commencé say dëkkandoo soog a tànqale ci àll bi sama àllar baaxul yàlla ci yàlla musul waaw bari na koo xamante ni sëñ bi la muy yàlla bu ci nangu dara parce que tu tu tu tu passes à travers des priorités sa mbokk ngi fii ci ginnaaw ordonnance trente cinq mille moo tax mu mu su ñëwul mu dee nga dem fee maye trois cent cinquante mille yàgg sa alal yëpp safara ngeen jël waaw ñooñu moom dama leen lakk moom bariwuma sax lu may lakkee waaye ñooñu moom saaf rek non non loolu dafa ëpp te kat su dëj bi jotee ñu ñëw indi nag nagu trois cent cinquante mille ak lan ñeenti saaku ceeb wala juróom wala ñeenti bopp ñeent kanetu boisson ak lan nga dem ci mboot mu indil la naan leen ndox mi nan leen tey ndox bi ci manqué naan leen naan leen safina nga góor tu li nga naan nii naan a yowit nag tuddee ko safina yowit nag mboot ah naan leen ndox yi bu leen am benn problème mat na tëb ñu indi ndox indi boisson indi yëpp ba mu doy te 35000 moo ko moo ko rey billahi al-azim parce que c'est une défaite sociale des musulmans hmm? défaite la ci ma ah yàlla ko yàlla yërëm ah dégg génn góor bu baax mu ne bu ma kenn defal ñetti fan. bu ma kenn defal juróom-ñetti fan mais ñi ko nar a dégg ñëpp feebar naa fii bay bëgg a dee kenn jox ma ñaar dërëm dem nañ ba may yalwaanal ordonnance su ñeenti junni décembre alhamdulillahi rabbil alamin suñuy ginaar moo mujj ci biiram 31 décembre wallahi alazim moom la yóbbaale yawmal qiyaama wallahi keroog bi gaa yi egg seen ginaar gi dana njaboot gi jóg leen yàlla dikk na waxu safinatu de waxul sëñ Mor de waxul Mbaye Fall Ndiaye de waxul leen yàlla digg na ah tey ku ginaar ñu ginaar ku ginaarul duñu ginaar nit ñu ginaar te fekk boobu yónnee na biskitam ba fonse ko ak suukar amul sax meew loolu dafa plan ci l'islam boo tabee dañ ko war a revoir xam ngeen nii wax naa leen ko ci kër góor gi si te taaxi kaw leen xa réew mi am na xaalis am na xaalis am na xaalis soo gisee soirée so yee am Sorano ak gagné laa xaw ma laa nuyu bi basin ak leneen ak leneen <laughs> ak pasero yi ñuy may ak ak ak lingot d'or nga xamante ni bañ ko gisee gis kenn xamul nu mu toll ak ay jiit mais ak ay billet avion ak ay billet Makka ak xaalis am na ci réew mi ñi ko yàlla jox ngir ñu jox ko yeneen jaam ñoo ko nag. yàlla joxe naa ñim jox ngir ñu transporter yóbbu ñoo joxewul bu lañ ci bokk yàlla buñ ci yàlla boole ñun ñëpp kon tabe bi ci mooy ngay def yoon njëkkeel ci ñi nga bokkal waaw ci ñi nga bokkal waaw sixième bi mooy ngëneel ngëneel wala bi nee na nit ki lim lay gënee li muy gënee moromam bokk suy sangu di ko summi moom laa ñor toujours man leen da ngay dégg maa la gën a maa la gën a maa la gën a doole bi dégg léeg dina xam ne maa ko gën a dog fop di nga xam ne maa la gën a koo fop voilà déggoo li nga wax de maa la gën a kon maa la gën a dof maa la gën a réew maa gën a sadik maa gën a ñàkk teggin maa gën a bon fop maa gën a say say fop maa la ci lu bon fop maa ngi bon ci dogoo de koo dégg mu koy wax rek ñaanal ko yàlla parce que moom moment boobu déggul li muy wax su déglu woon li muy wax rek dina xam ne li muy wax c'est pas cohérent maa la gën kon léegi concours bi lan la course bi lan la course bon la course ñàkk teggi course saaga course wax lu bon course de du loolu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum la yàlla wax saari'u ila maghfiratin min rabbikum la yàlla wax yàlla njëkkante bi ci lu baax la njëkkante bi ci yërmande yàlla la njëkkante bi ci njëgalu yàlla la yàlla ci yàlla mu ne mooy albir mooy lu baax mooy mbaax soo fiante ne dañuy wax ne mooy ki nga xamante ni même animaux yi ku ko ci tooñu du la laal te soo ko tooñee mu jéggal la am solo ku dul ku xamante ni mooy li ma leen wax barki dem mbaa yéen mooy ki nga xamante ni day tëdd nelaw tëdd jot mu teg ni loxoom ci lexam mën a wàcc yàlla ne ku dóowul ak kenn su ni nam ah, ci saaka leen ma ah pourtant diw de dëggee <laughs> am na ñu wax loolu seen xel wax ci baax mooy kii tëdd ni jël loxoom def nii taxuloo la kenn du mbokk du xarit du dëkkandoo du kum xam du kum saxab du kum romb du fu demoon liggéey fa wala mu xam du xuloo kenn xam nga loolu jafe na yomb na soo xoolee li ci nekk ci lu baax xool safaan bi nga pesé ko gis mbaax gi ni mu wotee safaan bi gis safaan bi ni mu bonee da ngay dem même ñu la tooñ ba toñ ñar bi la ba ñëpp xam ne ñoo la toñ nga dem fekk leen seen nekk bal ma yar nga ko day war fi am loolu jox pour koy joxe ñun cours yooyu rek ñu l'islam permettre ñu ñu saaga ma tam ma wax def ma lépp ci diggu marché bi ci boutique bu Cheikh Ndiaye ba ñëpp xam ne yaa ma tooñ tamit jot ma sang ba set ñëw sa kër jéggal ma wala non xam naa ne seytaane la te man du ma noppi woon peut-être tool yi tool yi àgg fii dem tool islam ni ñu ko bëggee jàppale noonu de dina sacrifice la inna allaha ishtara mina al-mu'minina anfusahum wa amwalahum anna lahum janna ah da ngay noot sa bakkan saa yi alal nga noot ko ko maîtriser te la maîtriser yàlla buñ ñu maîtriser. bi ci des mooy bi mu ne moom mooy ashukru sant. sant mooy sant yàlla sant sax di sant yàlla waaw sant yàlla nag sofianke yi dañuy wax ne dafa am lu ñuy wax naimun jusmani ak naimun ruhani ñu ne naimul jusmani shukruhu bi muhafazati ah ahkam shariati dégg nga mu ne amma naimu ruhani fa shukruhu bi muraati bi muraati aadaabi tariqa aadaabi hadratil kursi mu ne ñaari xéewal rek am bii zahir la mooy xéewalu yaram mooy la tête le et les quatre membres les membres supérieurs et les membres inférieurs <laughs> xanaa fàtte woon ko xanaa <laughs> baax na maa bañ dugg foofu dama soxla élèves yi terminal yeeg yooyu léegi gars yi dañoo ragal lu bëri lu ñuy laax xool ñoom mar ñoom ci ginnaaw pour question yi yi may tabaxal ci biir dal leen seen xel du ma laaj dara incha allah waaw mais c'est normal parce que heure bii daan na fekk nga fekk jël ci kilo fekk histoire géographique jàng Brésil jàng Mangok ah tiers monde maîtriser lu bëri cinq ans mais ñoom ñii laaj naa leen ñu ne seen première leçon philo jeexagul des fois lañu soog a def muy soog a jeex <laughs> man leen yéen ku ci góorgóorlu jàngal sa bopp xamu koy ku ci amul sa bopp bopp di jàng di seet ñi la tane nga dem ci ñoom ñu la dimbali soo demee examen nga yëy dikk rek de parce que xamoo yëy dikk rek mu ne bu dee xéewal yàlla yàlla defal sa membre yi inférieurs yi supérieurs yi mu ne doo bëggee sant yàlla Ablaye soo bëggee sant yàlla ci loolu ay Ndoye yow laay wax maa ngi gis muy seet keneen ki may waxal yow laay wax xam naa lu baax waaye li waar la dafa am moom it dafa am xam-xam non am na kii am na euh, sagesse daal waaw am na sagesse taxawee léegi mën na laa génneel ah, xam fi nga dëkk taxamoo fi mu dëkk xam nga dara ay jafe yu nekk mën nga ko waaw yaa ngi génne kaw ma nekk la <laughs> mu ne doo bëggee sant yàlla sa cër yi bopp yi ak sa cër yi tànk yi sa cër yi biir yi mu ne da fexee lépp li yàlla digle sa cër yi nekk ca li mu tere mu bañ caa nekk soo ko defee jarul nga wax alhamdulilah yaa ngi sant yàlla mu ne bu dee nag xéewal gi nga xamante ni bëtu vaillé les yeux vulgaires la mënu ko gis mu ne doo bëggee sant yàlla ci loo gisul ci xéewal yi nga xamante ni gisoo ko sa bët nii à l'œil nii mu ne ñooy noo mu ne mooy nga am teggin mooy sa biir baat sa biir xol tegginu góor yàlla yi moom ngay am da ngay am teggin teggin teggin góor yàlla yi foo war a toog nga toog foo war a ferenkulaay foo war a waxee ndànk nga wax ndànk foo war a ma ngoog ni beneen waxtaan boppam la mu ne kon yàlla ngoog du ci gën a du ci xóotal dégg nga mu nga ñetti ñetti daraja la benn bi mooy nga wax alhamdulilah bi ci des waaw ah, reconnaître ko wax alhamdulilah bi ci des mooy euh, nga nga tudd ko wax ko ah reconnaissance nga tudd ko bi ci des mooy nga fexe say nangu ko bu dee bu zahir bi mooy loolu bu dee bu baatin bi nag mooy nga fexe yaru yaru góor yàlla yi kooku waxtaan boppam la dama leen di bañ a sonal quoi. neuvième bi mu ne mooy ak sabru muñ yàlla bi mu bindee doomu aadama bind ay te innama amwalukum wa awlaadukum yàlla lan la fitnatun wallahi indi wa ajrun azim yàlla nee na seen doom yi ak seen alal lépp fitna la fitna la déggal waa ji dënd baa ngir yi suñ xalifa nee na hum parce que am na soxna te amu ko woon am na doom te amu ko woon am na lu bëri moo dañ ko ko doon lijjanti léegi moo koy lijjanti soxna si mu am ak doom ji mu am tax na fii ji amul lu bëri dana ko ñaan mënatu koo ñaan ngir soxnaam ngir doomam lu bari daan na ko nelaw ñemeetu ko day jóg yàlla nee na kon seen doom yi ak seen alal yi fitna la tey jii doo amee alal gis ñu ñëpp ñoo ngi ñaan ay doom yi mais tey jii dooy am xaalis di am fréquentation bu bees di am ay xarit yu bees di am ay jëmukaay yu bees di am ay toogukaay yu bees di am ay waruwaay yu bees di am ay xalaat yu bees di am ay jëf yu bees te nag doo ko tey man ci waxtaan ak sama waa ji xaaj daraay parce ñun loolu mooy suñu force am na lu bëri soo ñëwee wax ma ko dama naan dama seeti daraay moo ko xam amoon soo ñëwee man dama seeti mbay man ma ko xam dama naan woo ma diw mu ñëw ma ne ko waa nangam nag mu ne man nangam ak nangam parce que xam naa ne moo mën loolu mooy dund loolu. ma woo ko nag ko laaj lu bokk ci loolu ci li muy yëngatu waaw kooku beneen waxtaan la moom it bëgguma ci sax xóotal waaye muñ dafa am solo gis nga muñ imaam as yàlla nañu ko yàlla fayal dafay wax ne yàlla bi mu bindee doomu aadama ak ay fitnaam mooy ay doomam ak alalam yàlla nee na yooyu mooy fitna yi ci des nag yëpp nag ci nature bi la ci nature bi la. waaw ah, yàlla nee na lii dinaa di wàññi seen i alal wàññi seen i jur indi bënd indi ay affaire waaw yéen nag yàlla nee yeneen ci bi waxal gars yi ni muñ képp muñ su ëllëgee yow ma xam aljina la ci yàlla boole. muñ nag imaam nee bi yàlla bindee cataclysme yi ak fitne yi ak catastrophe mu ne dafa bind ñaar ñaari arme la yàlla jox doomu aadama ñu ko ban ak imaam mu ne li ñuy wax muñ ak sabru ak sabru muñ. ñu ne ko imaam lan mooy as-sabru mu ne as-sabru kas-sibri murrun fi mazaaqatihi lakin awaaxiruhu lakin awaaxiruhu min al-asali min al-asali siin min al-asali imaam nee na nee na muñ mbandum lem la bu kaani wiis ca kawam mu ne soo maree sa làmmiñ futt mu ne nooy def da ngay wuti ndox keneen mooy ñëw mar am fulla ak fayda dajege yem nga daal nit ci mbànd ma yóbbu nga ñëwaat di ëpp sa gémmiñ fekk ngan na yem nga moo tax loo muñul doo ko fekk loo muñul du la fekk ñu ne ko ak ban mu ne ak fàtte xam nga ni mbooj mii amul quarante ans ndeyam dem na mais yàlla su deful woon léeg-léeg mu rocc ndeyam ci xelam mais mbuus day dox day dox yaa ngi koy traumatisé mais gis nga bi ko suulee rek yàllaa ngi rocc par tuuti di ko fàttali léegi mu toog yéen di waxtaan bay xaaxataay bay ree di lekk ba suur daal ah waaye tey ceeb bi neex na de su yàlla branché woon xelam gis théâtre ba koy seetaan dootul lekk bay yëg caf ka dootul mën a toog ak copain imaam nee na yàlla bind na fàtte boole ko muñ muy ay mbuus yoo xamante ni moom la sol ci doomu aadama ba mu mën a affronter les problème de la vie les problèmes quotidiens quotidiens la vie. leen wax naa leen ko bëgg démb ca mbaayeen mag ñi lu ñuy wax sunu ndey yi lu ñuy wax nee nañu ndey ndey ji am doom su déggoon ni génn ñu doom bañ bañu doom ji ni mu fekkee ci ci ma. ni mu fokkee ci kilima mu ne kon doom yaay doomu jur doom ndax day si mel ni tsunami lay mel et big bang lay doon explosion bu mag su bëñ di fekk xam nga ne ah wutal ko saafara dama wutal ko kii téere dama wutal ko càq parce que bëñ yi dafay fekk mag ñi nee nañ suñu su nday déggoon ni bëñu doomam di di fekkee am doom waaye xoolal wutal ni mu méttee ëmb doom ji nekk nit sa biir rek soppeeku nga waaw soppeeku nga léegi xoolal roti bëggatoo <laughs> xollitu orange bëggatoo xeetu fruit bëggatoo soow bëggatoo nen bi ñuy togg bëggatoo luñ lu bëri ëmb yu bëri yi nga xamante ni moom nga daan rafole di ci lekk ba suuf tey jii soo koy gis di bëgg a wàcc mu ngoog ak yeneen ak yeneen foo gis kaani sax foo gis daxaar màcc yónnee kew yónnee nangam yónnee léeg suuf sax ci bu mëkk ba fàtte nga sax ni suuf la di jël bribu ciment yi di nank di lu nekk nga nekk dagg ay bo bo niim di jëy guro goo gis kenn sa xol xam nga doo ko waxtu kaw mais nag yaa ngi naan ba ma génn soo ne lii doom jar na lii ah ba ma génn ci jàmm mais léeg-léeg sax soo demee ba ci biir sax am na ci góor ñu jonge ñoo xamante ni sax dañuy jàppale seen jabar ñoom te jaxte ba ñoom ñoo koy tufli rek ñam doog a am na ñu jonge am na ñoom dañoo jonge yow su gëbal loo ci loo jàppee et eh? eh, dañuy dañuy dañuy soutenir nag di di càpp nag di di ci àndaale nag di tufli rek nag suñu tool ñoom ñi. mouchoir à jeter rek suba ngoon pour wax leen fitne bi ci nekk nga nekk ci loolu nekk ci lool ba mu dañ nga daal di amaat jàmm nekkaat ci loolu nag léegi nag fitne yu commencé na nag bu fee de chaleur yi yaram waa ngi tàng fa toll. yaa ngi am ay métti yoo xamante ni xamoo lu mu doon ngay toog ba càgg rek soo mel dañu lay xiir ne la hamburger wutali ma baa ma ñibbi suñu nangam nangam indi problème léeg-léeg sa orange yi nga doon bañ am na yu ci commencé di bëggaat pourquoi parce que yaa ngi nga naan ah am doom métti na ndekete la sama ndey ba mu judd waaw ah, yaay baal ma àq non ay papa baal ma àq ndekete nii ma sama jëkkër di di dimbalee nii di ànd man. ci sama wàccu yeeg sama bagage yi nekk nga noonu la sama baay doon def ak yow waaye waay baay baay baal maa ko waay baax na ba mu ba ma génn ci lii yaa ngi yaa ngi tëkku ci ci pet quoi ci pet da ngay jéem a teg xel mooy mooy yaa ngi wax ci suuf naan dina amaat beneen mais nit naan da koy wax quoi ah doo wax ci kaw parce que wóorul soo ko waxee yàlla rey rey yi ci biir koy jëm xam nga sax xel noonu xam nga xel du benn. parce que xel boo koy xaw a wax noonu te ko wax bu baax nga ne ko noppil xam nga xam naa noppil aha nga nekk ci loolu nekk loolu nekk loolu ba xëy bésu wasin bisu jut fitna na coono bi dikk na xat-xat yi dikk na yàlla ci ga jolli na sage-femme yaa la wër waaw yaa ngi yee ci xew jaar wax naa ko ba bis ba mu ci xew yëpp dagg saaga yeek yenn yi cay am ak yooyu tout ba doom ji judd gis nga du doom ji juddoo laataa muy judd sa xel moom lay waxaat naan la ah di nga amaat ma naan ko bàyyi ba bii jàll rek mooy du ma amaat mais soo wëlbinee ba pare rek yàlla yebal malaaka yërmande mu ñëw woŋ sa yi ne la fàtteel fàtteel nga fàtte ñu soo fàttee am na ci ñoo xamante ni seen fàtte dafa am doole ba dañuy nekk sax sax te pourtant ëmb bi ak métti bi fàtte lii nit mënu ko nenne programmation bi bagage bi kenn nit mënul loolu nit mënu ko nenne lii yàlla rek moo imaam nee yàlla jël na ñaari arme teg suñu loxo benn bi muy muñ benn bi mooy fàtte ay su fàtte amul woon fu jëm xanaa yéen ah yéen baax na maa ngi dugg wallahi al-azim yaa dafay souvenir quand ça revient dootoo bëgg dara ci àdduna dara dootu sax lu neex ci yow lu la toggal suur nga waxuma la sax da nga koy da nga koy dundaat rek xalaataat ko rek sa àdduna jaxasoo billahi al-azim waaw xool leen 14 août ñëpp seen yaram. ñëpp dee ñii di crise ñii di daanu ñii lu nekk nit ñi def mais su yàlla bindu loon fàtte fuñ jëm te fàtte bi xam nga nan la yàlla ku bëri yërmande mooy tey jii su amee dëj bu metti ah suñ toogee ñeenti fan juróom weer weer ak genn wàll rek yàlla daal na benn doom juddal jeex na ñu togg laax yu neex commencé tëdd commencé tëj fàtte nañ jeex yàlla moo defee noonu àdduna maa ngi dégg benn démb xam nga mën a wax ci réew mi ak ñu mën a wax maa ngi dégg waa ji naan euh, ngénte loo gis dëj bu ci aj la dégg naa benn waaye moo wax ko ci rajo bi télé bi ma ne ko laa ilaaha illallaah sama yaram dafa daw ma toog ma doon waxkat yi mu ne ngénte loo gis dëj bu ñu reporté la match bu reporté xam nga yàgg yàgg dégg bi ñu ko joué waaw nga waa ji nee na sax xeet waaye xam nga dina dajeeg soose bi de dajeeg moom de mais naan dafa feebar mën naa am dafa kii loolu yëpp mën na am mais ma wiiri wiiri jaari ndaari dana dajeeg moom mooy loolu rek mooy loo gis rek bis lay xaar yàlla na sunu bis rafet. yaay Seydina Muhammad euh, fa tabarakallahu li ma bëggoon a mottali xam naa ni. temps bi duñu ko may ndax tey bisu ñaan la te ñaan gi ëpp amul lu ëpp ñu tudd yàlla subhanahu wa ta'ala jàng alquran def ay dox ñaane la ko sunu yaay màgget xëy tabarakallahu tey ñoo ngi bëggoon waxtaane sax ci tukki yooyu ñu junjoon jundoo junjoon ci alxamis juróomi tukki yooyu cheikh junjoon ci biir jawahir mu am yeneen juróom ñeenti tukki yu nekk ci suufam yoo xamante ni moom laa bëggoon indi tey waaye fa tabarakallahu euh, yaakaar naa ni jikko yu tedd yi tamit baax na ngir ñun ñëpp ñu ñu xoolaat suñu bopp ah daal di ajusté waat dañuy ajusté réajusté suñuy comportement ci comportement sayyidina Muhammad xolal xolal xamula noonu la dafa am benn affaire rek bu ma bëgg a wax ci sang dañ ne soo demee chauffeur dañuy wax ne chauffeur li koy waral mooy lu taaru wala ku taaru lu wala ku taaru li jëpp mooy buntu chauffeur dégg ngeen lu li jëpp loo bëgg rek baax même bu dee lu bon la dégg philosophie laa yoo xam ne même bu lu bon la yow ci sa conscience nga jàpp ne lu baax la est-ce que dégg nga. yaa ngi dégg day daw question bi ah soo demee dégg rek man la man la loo dégg léegi nee maa ngi dégg maa ngi déglu <laughs> dégg nga c'est-à-dire yow yëpp même ki nga xamante ni tey jii moo ngi ci lu bon moom day jàpp ne lu bon li muy def lu baax la alxuraan fir indi lañu ko fa zayyana lahum shaytaan a'maalahum iblis yàlla nee iblis mooy leen di embellir moo leen di defaralal moo leen bi rafetalal moo leen di euh, décorer seen yëpp ba mel ni lu baax la fekk musiba la sawar la leen yóbbu yan ci yàlla musal xam nga léeg-léeg nga gis koo xamante ni da ngay toog di ko jéem a indi naan ko ay mais du la indilee ay argument yow doo watul da bëgg a bàyyi li nga nekk fekk ko te yow xam nga ni kii fekk loolu muy wax noonu iblis moo ko koy sol muy ay wax yu jub yu rabbante yu jaar yoon yéen ñii waxtaan ak gars yi xam ngeen li may bëgg a wax eh, saa yi bàyyi nangam waaye kii de mun leer yow man ma nekk ci lii xaal bii nangam nangam di la wax di wër di wax ba doo wattul da ngay mujj ñibbi yow pour bañ mu dugal la moom ci li mu nekk foofu kooku ubbi ko fay mu toll. Euh, fa zayyana kon seen seen jëf yooyu ñuy jëf dañuy jàpp ne lu rafet la fekk lu ñaaw la fa yàlla te mbir mi du fa nit ñi. mbir mi fa yàlla la li gars di wax li ñuy wax xamuñu ko sax ñoom soo nañu ne fallaaw fallaaw du caaxaan de loolu Sofyan ci suñu ko déggee dañuy yuuxu góor yàlla yi ñu déggee fallaaw dañuy daanu fallaaw fallaaw fa yàlla mooy indallah ci arab fallaaw fa yàlla te foofu du naa ñu dégg ñu koy wax waaye xamuñu li ñuy wax de kon sa jëf du rafetee kii jëfam moom tamit day jàpp ni loolu la feetu ñaaw la waaw waaye li am solo mooy li ma leen wax mooy fexeel mu rafet fa yàlla su rafetee fa yàlla même bu dee dafa rafet ci nit ñi dafa ñaaw ci nit ñi tamit baax na parce que su ëllëgee soo dajee yàlla rek ñépp xam ni yow ci lu baax nga nekkoon loolu mooy affaire bi nga xamante ni fa tabarakallahu moom la nit ñi di rawante ci kanamu yàlla subhanahu wa loolu moo tax euh, rabi'atul adawiyya wax wax ci mu ne ilahi in kuntu a'buduka ta'aman tama'an fi jannatika fahrimni minha wa in kuntu a'buduka khawfan min an-nari min narika fahriqni biha amma idha kuntu a'buduka min ajli mahabbatika famnahni الجزاء العظيم بالنظر إلى وجهه وجهك الكريم kii mooy yëfi góor yàlla yi kii nag daraja la maqaama la moo tax boole ma ko ci biir waxtaan yi ndax dafa am relation ak lii ma bëggoon a waxtaane mooy euh, da euh, fukk yooyu Seydina Cheikh radiyallahu anhu di li ma bëgg a wax fii mooy ku ci nekk na góorgóorlu jaamu yàlla ku ci nekk na góorgóorlu defar digganteem ak boromam parce que c'est une relation personnelle waxoon naa leen ko c'est une relation intime yàgg yàlla la du yàgg yàlla la yoma si am yàgg yàlla la du kenn ñi ci des ñëpp ku ci nekk dañ leen lijjanti seen mbir ñoom dañ leen lijjanti li kulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughnihi loolu yàlla la nee na yawmal xiyaam yeneen ci yeeg xam-xam yeeg xutb yi ku ci nekk dafay sal boppam waaye wax naa leen soo man leen boo demee Samba ji suñu taalibe yaa nga sëñ bañ jébul wala sëñ jokk wala ki lañ may wér xamul sax ne ñoo ngi kaso ba fii ci àdduna waxuma yawmal xiyaam na ku dee lu mu mën a ti yaa ngi nii léeg nga toog am problème bu mille francs te mu wóor la sa sëriñ ba nga jox ci moom ay millions moom ci moom xamul ni da ngaa ñàkk soo ñëwee nuyu ko soo wattul mën la wutal ma boisson te xam nga tax mën leen c'est personnel et lu ci àdduna tamit lu mu yëngatu yëngatu yëngatu am na ko mu yam àdduna kooku dama koy ubbi wàcc ko fii ba beneen yoon. donc beneen yoon daje bi ñu amaat incha allah ci laa koy waxtaan mooy benn événement rek moo mos a nekk un événement mondial benn événement dama xola maa leen ko wax coupe d'Afrique du événement mondial coupe du monde du événement mondial ah JO du événement mondial te coupe coupe du monde lu ñu wax coupe du monde est-ce que coupe du monde la du coupe du monde coupe d'Afrique est-ce ki nga ko ñi est-ce que moom mooy meilleur de déedéet du meilleure équipe d'Afrique guerre ba nekk euh, Irak première guerre mondiale du première du guerre c'est pas c'est pas une guerre mondiale c'est pas une guerre mondiale deuxième guerre mondiale du du, du guerre mondiale crise mondiale bi ñoo c'est pas mondial rek du mondial maa ngi ñëw dafa am fu ma jël jëlal exemple Coupe d'Afrique est-ce que qualification yi est-ce toutes les équipes africaines ñoo ci bokk. non suñu jëlee ba dañuy ubbal léeg-léeg nga gis équipe sëpp équipe sëpp ko ba mu des une minute ñu am benn erreur pénalité am mu gagné te mu wóor équipe bii moo mën bi à quatre-vingt-dix pour cent mu dem kon léegi kooku su demee mu daje keneen ko faqastalu ak keneen ko mën tuuti ak keneen ko mën ñu daje def seen compétition ñu daal di dóor ñu dem ca final ba te le meilleur joueur bi ñu gën a yaakaar ci équipe bi jël bal bi dóor ko ci biti ñu ne kii moo gagné est ce que moo gagné su ne ko topp yoon kese kii mooy gagné parce que kii mën na jëmm sax en principe dóor penalty mu dugg waaye kii ci moomu ciin gaa yi dóor ko mu génn ci biti kon événement la boo xamante ni moo ngi nekk événement continental mais c'est pas tout le continent qui est concerné dégg leen waxee ay pays quelques pays ñoo dajante wàññeente di wàññi wàññi ci euh, Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est ma ngoog Afrique centrale da euh, Maghreb bi di dajale di dajale di dajale ba génn ñeent ñeent ñooñu ñooy dem daje suñ dajee ñaar moo ciy def ñaar ñooñu kenn moo ciy def kenn kookee équipe la équipe bi ñaat la équipe ñaat lay def day def équipe bu mag vingt vingt trois vingt trois yi onze yi fubal onze yooyu mais il nag am na ku ñuy wooye l'homme lom l'homme du match am na kon loolu mu gagné loolu équipe boobu gagné loolu waa réew mu gagné loolu poule boobu gagné loolu waa euh, partie continent boobu li ñu gagné mais loolu c'est pas continental mais nit la benn mbir la mu concerné bu personnel concerné wu ñëpp parce que tey jii li war a leen concerné wu ñëpp c'est pas c'est la coupe d'Afrique pourquoi parce que tey jii suñu gagné ba noppi est-ce que Cameroun dañuy jubilé Sénégal mooy jubilé pourquoi parce que Sénégal moom kon kon victoire bi c'est une victoire sénégalaise c'est pas une victoire africaine bu nekkoon coupe d'Afrique la tamit du Sénégal gagné coupe d'Afrique bi tamit c'est une coupe d'Afrique gagnée par le Sénégal mais pas par l'Afrique fair play rek moo tax ñu naan c'est l'Afrique qui a gagné mais du dëgg coupe du monde la même chose du ma waxee benn rek ñu gis comprendre ngeen ko kon léegi ci lu mel ni li ñuy wax guerre mondiale est-ce que c'est toutes les armées du monde qui qui ont qui ont participé à la première guerre mondiale non kon c'est pas une guerre mondiale dañoo seet ñi ci ëpp doole ci monde bi ñu xeex ñoom ñu mondialisé ko mais c'est pas une guerre mondiale deuxième guerre mondiale la même chose ay affaire alliés ay affaire ay xaritat ay soppante ku doo sama waay ma dem ko fee kon du guerre mondiale encore guerre yi ñuy yeneen guerre yi nga xamante ni moom la ñuy wax naan c'est la coalition nangam nangam mais attention un bu coalition taxawee ne day dem songu Irak wala muy songu Afghanistan am na ay pays yu souverains yu taxaw daan ne leen li ngeen def du yoon kon c'est pas une coalition internationale mais c'est un un partage de pays c'est un mangok ah ah c'est un peloton de pays yu dajaloo bokk ay idéaux daan ne dañoo war a songu ñoo ngi Grande-Bretagne Canada Suède sax moo mujjee ñoo mujj ñoo mujjee ñëw parce que dañ doon hésité ndax élection yi waa ji ñëw tax te ñoo ngi yor ñaari front yoo xamante ni lijjanti guñu moo tax moo tax ñu hésité mais ñoo ngi ci biir ñoo jiite guerre ñooy bombardé dañoo yor lépp te monde bi am na ñoo xamante ni soo demee Venezuela Venezuela ah soo demee Russie soo demee Chine ñeen leen loolu du yoon ce n'était pas une coalition internationale leneen noonu crise crise bi seen banquier la mais am na ci ñoo xamante ni seen yoon nekkul ci crise yooyu yooyu wax waxi crise crise bi au contraire sax da leen arrangé soo demee wax leen luy crise ñun la luy loolu su ni match Sénégal bi li muy nekk nekk match Sénégal am na góor goo xam ne soo demoon ci moom ne ko match bi de diwum dégg naa Sénégal a gagné mu ne la waaw luy loolu nga ne ko eh lii moo dugal bii mu ne waaw kuy kooku équipe bii la la subal waaw luy réew moom ma xamul dara ci li xew te lu mondial lu mondial déglu leen baax li ma bëgg a wax lu mondial ñépp koy xamandoo te xam-xam boobu jarul rajo jarul télé mooy lu mondial benn événement ci àdduna mooy événement mondial xam nga ban la. juddu Seydina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal-khatibi lima sabaqa lil haqqi al-'azim wal-hadi ila siratika al-mustaqim alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim benn événement mooy événement mondial événement universel benn la bu juddu Seydina Muhammad ليلة المولد الذي كان للدين سرور في يومه وجهه. jërëjëf ndax léeg-léeg moom ah suñu yéene moo ñuy yóbbu ba dañuy laaj rek ñu ne ñu ngi jot na te duñ ko yëg sax yàlla seetlu na lool keroog maa ngi yaakaar ne vingt une heures moo jot léegi ne vingt trois heures jot wallahi waaw waaye nag tabarakallahu ah yii moom ku yóbbu rek di toog xamul tax. heure te dafa waxoon bëccëg de wax naa leen gëneelu ay ay wax naa leen waaw léegi nag am na beneen gëneel boo am mooy tey jii ñoo par exemple ay ba vingt vingt-deux heures temps boobu sa contour dund da ngay arrêté est-ce soo demee ba malaatal mawtu ñëw war laa rey dañ koy génneel benn ne ko lii kii toog na ci daayira par exemple <laughs> ah trois ans non heure yi ngay calculer quoi heure yi quoi léegi toog na quoi trois ans baax na a dee ñu jox day dem ba war laa rey daal ne ah kon doon na ko jëlal kayit gii nga xool toog na ñeenti at heure yi mu toog ci mbooloo diine bi ñu ko calculé ñeenti at la bàyyi ko mu dugaat ñeenti at moral léeg-léeg nga dégg xola accident du am nga gis koo xamante ni ñëpp ñu mu ànd ñëppay dee moom mu bañ a dee loolu waaw su ko defee <laughs> loolu mooy dund toogee koy arrêté waaw non sant yi bokkul jëlee.